dugg ko aleyhi salaatu wassalaam ak seen madinatul munawwara ginnaaw euh, bés yooyu nga xam ne moom la passé ci àll bi désert bi diggante màkkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman euh, di ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kon gisoon nañ ñi nga xam ne noonu la dugg see agsi ci waa bani amr ibn awf euh, ñu ngi newoon ci xadiisu seydina euh, al buxaari bi nga xam ne moom la solo jële ko ci euh, seydina urwa ibn zubayri radiyallahu taala anhu wa ardaa waaye gisoon nañ ne tamit imaam ibn isxaaq daldi woon na ko solo jëlee ko ci abdirahmaan ibn uwaym ibn saaida radiyallahu taala anhu wa arda moom mu daldi koy jële ci ay saxaaba yoo xam ne nee na min ci ay ñoñam yoo xam ne ay saxaaba lañ woon radiyallahu taala anhum wa ardaahum euh, léegi kon ñu ngi woon gisoon nañu fi ñu jeexale woon mooy li nga xam ne moo ginoona wér que ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam li nga xamante ne bi mu duggsee ni ñu ko teertoo que ñoom xàmmeewuñu woon aleyhi salaatu wassalaam ak seyna abu bakrin comme nim ñëwee ci riwaaya imaam al euh, ibn Isxaaq bi ba ni Seydina Abu Bakr jógee di ko muur di ko keral bi naaj wi tàngee ñu xam ne nag bi ker gi jeexee ñu xam ne kii mooy aleyhi salaatu wassalaam waaye gisoon nañu euh, qissatu mooy talaa al badru aleyna min saniyaatil wadaa gisoon nañ li nga xam ne noonu la ci boroom xam-xam yi wax li imaam alxaafiz wax ibn Hajar rahimahullah waaye li nga xam ne moom la imaam ibn al Qayyim ak ñi ànd moom wax eh, ñaari avion yi lañ gisoon ñenn ñi ne comme li imaam al Hafiz fexe dajale mbir yi këne amaana daa amoon saniya boo xam ne noonu la tuddoon ca côté Quba ca sud ba ak bii am na tamit ñeneen ñu boole ne Euh, amaana que ne mën na nekk ne waxoon nañ ko bi muy dugg Madina bi muy gàddaay si waaye tamit ñu waxaat ko teeroo ko noonu tamit bi muy jóge Tabuk waaye wax yooyu noonu euh, mooy yi nga xam ne ñooy yi ci gën a ñaari njëkk yi ak bii ñu mujjee wax waaye wax ji bala ñoo àggale mooy ne est-ce que riwaaye boobu sax wéeru na am wéerul mooy ginnaaw biñ gisee wax yiñ ci wax am nga ci biir jataay bii weesu gisoon nañ li imaam al-Hafiz ibn Hajar waxoon que moom soloo na ko ci riwaaye yoo xam ne yu yoo xam ne dafa munqati dafa dog que ne ñëwee euh, ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dugg see madina ala saakini afdalu salaatu wassalaam ja'ala nisaa'u wasibyaanu yaqulna tala'a albadru alayna min thaniyaati alwadaa'i wajaba ash-shukru alayna maa da'aa lillaahi daa'i kene ba muy dugg lii lañ doon way tala'a albadru fenk na weeru pleine lune bi fenk na ci ñun fa mu fenke mooy bërëb boobu ñu naan thaniyatul wadaa Euh, gisoon nañ ne kon imaam al-Hafiz ibn Hajar na affaire bi man riwaaye nañ ko ci loo xam ne sanad yoo xam ne yu munqati la yoo xam ne dafa dog euh, riwaaye bi waxoon nañ la ne imaam al-Bayhaqi moo ko soloo ci ad-Dalaa'il jële ko ci ibn Aisha rahimahullah euh, wax ne bi yonent bi moom mu ngi ko indi foofu que bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di dugg biir Madina ci gàddaay gi waaye soloowaat na ko moom imaam al Bayhaqi rahimahullah ba léegi ci ad-Dalaa'il e, ci buntu bi mu def talaqi naasi wala talaqi naasi waaw rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam haythu min ghazwati Tabuuk indiwaan na fa même xew-xew bii ak way bii ne jigéen ñi gone yi dañoo génnoon di wax tala al badru alayna bi nga xam ne ci dalaa'ilun nubuwa bi ñuy accueillir yonent bi alayhi salaatu wasalaam fekk mu jóge ghazwatu Tabuk ci huitième année bi ginnaaw gàddaay bi bu alayhi salaatu wasalaam waaye loolu lépp euh, nañu ñëw nag ci est-ce que riwaaya bi wér na sax ndax bala ngaa saxal benn affaire wala ñu naan fii laak fële est-ce que mooy laaj bi ah imaam alxaafidu al iraaqi zeynuddin al iraaqi abdirahim nekk tu mooy ah, sëriñu imaam alxaafid ibn xajar moom imaam al-Iraqi bi bi muy génn àddina ñu ne ko kan moo la donn te doomam ju mag ji ak Waliyuddin ibn al-Hafiz al-Iraqi mu nga fa woon ñu ne ko kan moo la donn mu ne sa xam-xam mu ne al-Hafiz ibn Hajar moo donn sama xam-xam Allahu akbar moom al-Hafiz al-Iraqi boobu bi nga xamante ni ndax xadiis bi Euh, boroom Ihya Ulumuddin di imaam al-Ghazali rahimahullah indi na ko ci Ihya euh, euh, moom mii nag di imaam al-Hafiz al-Iraqi rahimahullah moom moo dafa def taxriiju ahadiisu Ihya Ulumuddin dafa taxriij xadiisu yi nga xam ne ñoo nekk ci Ihya Ulumuddin bu imaam al-Ghazali rahimahullah bi mu koy def ba agsi fi ko imaam al buwa al ghazali rahimahullah abu hamid al ghazali rahimahullah tuddee moom imaam al xaafidul iraqi dane euh, riwaaye bii nii wérul euh, li anna raawil qissa ubaydillah ibn aisha wa huwa min kooku mu ne ndax lan moo tax wérul mu ne moom dane moom lan la lan la jame xadiis bi ba kii bi riwaay bi ba ne wérul dane ndax mu'dal la waxoon nañ la ko ci bee passé imaam al-Hafiz ibn Hajar loolu la waxoon que ne bi man soloo nañu ko euh, ci xal'iyaat yi mais euh, boo xamante riwaay yoo xam ne nag dafa munqati' la riwaay bi dafa mu'dal mu'dal mooy saqitu minhu ithnaani mooy minimum deux ci sauté yu takkaloo ndax lan ndax li ann raawil qissa ubaydillah ibn aisha ndax ibn aisha di ubaydillah di doomi aisha rahmatullah alayhi moom nag sëriñu imaam ahmad la woon ci sëriñu imaam ahmad yi la bokkoon moom ci moom la nettali bi yem te koo xam nga ne diggante moom euh, moom ak xew-xew bi moom du saxaaba du taabi'i du taabi'i taabi'in moo tax fa baynahu wa bayna al xissati mafaris diggante moom ak nettali bi dafa am benn gap bu rëy mooy benn période bu rëy boo xam ne foofu kenn xamul kan moo fa nekk moom moo ñëw rek après riwaaya bi moom ba ci moom moo tax ñenn ñi naan xasan xasanul ndax ci moom nii la yem Euh, di abu ibn aisha bii te sëriñu imaam ahmad la woon loolu mooy minimum taabii taabii taabiin bi mu jëlee wax ni gisuñu ko taabii bi mu ko jëlee gisuñu ko saxaaba bi gisuñu ko minimum deux wala trois personnes tëb nañ moo tax imaam alxaafiz al iraaqi ne affaire bi dafa am problème xadiis bii nii moom riwaaye bii moom wérul loolu moom la sëriñ bi wax di al imaam al xaafizu iraaqi rahimahullah boroom alfiya bind na alfiya ci ilmul xadiis tamit comme ni ko ci moom sax moo tax imaam as-Suyuti naan faaiqatun iraaqi sama alfiya bii ma bind ci wàllu xadiis moo féete kaw alfiya imaam al iraaqi bii la doon wax mooy sëriñu al ibn Hajar rahimahullah waxu imaam alxaafis bi nag waxoon nañ ko bii passé moom taalibe ki ñu wax sànq di alxaafis al iraaqi moom waxoon nañ la woon moom imaam ki euh, abu sa'id daal dina koy solo ci sharaful mustafa moom imaam alxaafis mu ne war way naaw fii fawaa'idil xal'i al xal'i nooy xal'iyaat yi mu waxoon mu ne ñu jële ko min tariq ubaydillah ibn aisha munqati'an ñu jële ko ci yoonu ubaydillah ibn aisha mu dog munqati'an rupture bu mag ne lamma daxala nabiyu al madina ja'ala al wildaan ba yonent bi alayhi salaatu salaam duggee lii mu ngi ko wax ci al fath comme ni ñu ko waxoon ci jotaay bii weesu ba yonent bi alayhi salaatu salaam duggee madina jigéen ñi dañoo nekk di way naan tala al badru alayna min saniyatil wadaa'i min saniyatil daa lillahi mu ne wa huwa sanadun mu'dal lii sanad la woo xam ne minimum yu taqaloo tëb nañ ci ginnaaw ibnu Aïsha bi ñi nekk ci kanamam kenn xamuleen gis nañ ne alxaafizul iraqi ak taalibeem bi di alxaafiz ibnu Hajar ñoom ñépp nee nañu mbir mi wérul ndax mooy ne ci ibnu Aisha la yem rahmatullahi alayhi loolu kon day wone ne kon affaire bi mbir mi li gën a dëgër mooy ne sax affaire bi histoire bi sax daa wérul mooy pour taxaw dogu ci ne lii moom que lii moo xewoon mooy mënoo koo wax ndax affaire bi càllale maa jàllul mooy jàllul voilà léegi kon loolu euh, lu jot a lu jara préciser la xam nga affaire bi lu siiw la nga ne mais mais attendez nag parce que yow lii dafa siiw ñu ne la ne du siiw lu siiw lu nekk rek tamit ndax affaire yi nekkul ne siiw tekkiwul ne affaire bi dafa wér ndax du tamit waa ahlu siyar ñépp ko ñi ah. imaam eh, imaam alxaafiz eh, kii imaam eh, ibn Isaaq rahimahullah ak ni nga xam ne noonu lañ ko xamee ci siira nga xam ne presque détail bu ne da ciy dugg moom moom defu ci sax allusion tudd ko ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne duñu affaire bi ñoom Muusa ibn Uqba tudduñu affaire bi ainsi de suite yooyu pour wan la ne mooy manoo ma ne mais lan moo tax nga naan lii nii wérul da affaire bi sur mbir mi du dafa siiw rek alors que léegi kon waxal ne wér na ah non non non non wérul léegi nag loolu lañ ci mën a wax mooy ne wérul ta du sama wax kan moo ko wax wax naa la lu leer imaam al-Hafiz al-Iraqi bi muy def taxriju ahadith ihya ulumuddin bi imaam al-Ghazali rahimahullah fa la waxe li mu wax mais affaire bi wérul mu'dal la imaam al-Hafiz ibn Hajar boo demee ci alfat ci xadiis yi ma la waxoon tam tam mu nekk ci bunt bi nga xam ne euh, ci la ci la def moom imaam al-Bukhari kitaabu nabi sallallahu alayhi wa sallam Kisra wa Qaysar foofu noonu ñaari xadiis yi mujj ci bunt boobu ci la ëndee foofu bi imaam al-Hafiz di lool ci la waxe waxam ji ne affaire yi wérul mu'dal la ba pare soloo nañ ko munqati'an moo xam mu nekk loo xam ne lu dog la tam munqati min lool lool lay da'ifal hadith léegi euh, loolu lu am solo la loo xam ne jar naa bàyyi xel kon nag mooy riwaay bi dafa da'if de voilà léegi nga ne ma mais non mais parce que mais léegi kon yonent ma lay saar saar bi mu ñëwee lañ ko accueillir ñu ne la non niñ ko accueillir waxoon nañ la bi mu agsee Quba foofu du foofu sax la accueil bi amee foofu accueil bi ni mu amee mooy li ñu imaam al-Hafiz ibn Hajar euh, non al imaam euh, al ci riwaayam bi nga xam ne moom la jëlee ci imaam Urwa ibn Zubayr boobu wax nañu liñ leen accueillir ak riwaay imam ibn Ishaq bi mu jële ci Abdurrahman ibn Uwaym ibn Sa'ida mooy dañu ñëw yonent bi alayhi salaatu dafa agsi ñoom bi leen juif bi yuuxoo que ne yaa yaa yaa yaa yaa bani Qayla ci benn riwaaya yaa ma'shar al-arab hada jaddukum allati tantazirun kii de mooy seen kilifa gi nga xam ne moom ngeen doon xaar bi mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu salaam dafa mu noppi waxul Seydina Abu Bakar jóg tiit dem ci nit ñi nee ñoom xamuñu kan la xamuñu euh, kan moo ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba naaj bi ker ga nax la mooy garabu tàndarma gam toogoon moom alayhi salaatu wasalaam ba jant ba ba ker ga jeexee mu ngi Seydina Abu Bakar jël kaalaam dindi ko di ko protéger jant bi ñoo xam ni ko kii la Quba ci waa Banu Amr ibn Awf noonu lañ ko fa teeroo kantaa teeru bi am ay ay dalaal badru bi ñu doon wax léegi wax jooju lool mooy bu jógee Quba di dem fan di dem nag di dugg biir madinatul munawwara di dem ci biir batnul madina léegi euh, kon loolu euh, lu jara leeral la mooy ne kon euh, manuñu tamit kon di wax naan affaire bi kon loolu la woon bu dee ne mbir yi wérul malgré siiwaayam ni mu siiwee léegi kon nag ñu àggale fi nga xam ne moom lañ yemoon léegi waa bala ñoo dem euh, dinañ ñëw ci ban accueil lañ ko accueillir léegi mooy dafa am dangay ngay dégg ñenn ñi di déema dañuy ñëw ci benn masala fiqhiya bala ñoo avancer insha allah ndax waxoon nañ la ne siira bi ñun nekkul affaire boo xamante ne ni ay nettali ay xisas la histoire yooyu rek lii waxe woon lii waxe woon ñu ne ëskay cëy way jëlee après dem mu jeex non day am ay waqafaat ay taxaw yoo xam ne dañ koy taxaw insha allah moo taxit di jaar ci luwa da gis léeg-léeg ñu wax ci lool loolu bariwul bon balaaxa moom loolu jaru ko mais euh, li ci gën a kii mooy naka lañu koy approprié woo dund yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xam ne moom lañu yàlla royloo kon nag jotaay bu ne waruñu bàyyi rek mu romb noonu looloo tax ñuy def lan lañuy jànge ci xew-xew yii bunt buñ jeexal ñu ne lan lañ ci à travers bunt buñ koy def dañuy wax liñ ciy jànge bu jeexee ñu def ko globalement ak yeneen yi ñu rëccoon ñu indiwaat ko pas lépp ndax loolu mënuñoo baxre la boo xam ne danga ciy as rek dem sa yoon géej la boo xam da as dem mënoo tànk lépp mais ñun lan lañuy jariñ moo tax xukmu yi ahkaam yi boo ci romb nag nga souligner waale ni nii ab àttee gi boo xam ne jullit da ko war a xam wala ki mu concerné da ko war a xam léegi fii nii gis nañ ne dafa am ci yenn riwaaye ñoo xam ne dañ cee tuddaale que ne non seulement tala al badru alayna bu dee côté sanad wax nañ la ne affaire bi wérul d'abord ñoo xam ne dañ ci sukkandiku mais après ñoom dañ doon jigéen ñi dañ doon dóoraale ay duf di dóoraale ci seen kii yi ay ay comme genre ay tabala di naan taala al badru comme rek niñ ko xam ne ñun ñëpp ah booy seetaan film yéeg yiy def ci histoire yeneen ma sar sam ak noonu ñuy dóor ay kii dëng dëng dëng après di kii mais loolu noonu tamit wérul léegi daa am ñu sukkandikoo ne comme pour ne Euh, musique loolu day wane ne musique dafa euh, dagan léegi laaj bi mooy lan laaj bi mooy est-ce que euh, mooy musique lu dagan na walla déet bon léegi loolu masala la boo xamante ni nii mooy ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foog naa laaj bi leer na musique gi gaa yépp xam dagan naam loolu euh, mooy ne dafa xaraam ci benn wax lu tax ndax yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa wax xadiis bu nekk ci saxiixu imaamul buxaari raximahullah mu jële ci abu aamir wala abu malik al wa jahalatu saxaabi la yadur mu jële ci abu aamir wala abu malik al ash'ari kenn ci ñoom mu ne euh, wallahi ma kadabani mooy ki ko jële ci moom di abdirahman ibn ghanm al ash'ari qaala xaddatani abu aamir aw abu al ash'ari abu malik al ash'ari wallahi ma ma kadabani moom abdirahman ibn ghanm al ash'ari ñoom ay shaamiyuun lañ mooy shaam lañ dëkkoon mu ne ki ko nettali mooy abu aamir wala abu malik al ash'ari su ñoom saxaaba la ñoom ñoom ñaar ñépp radiyallahu anhu mooy abu malik ak abu amir al ashari mu ne moom abdurrahman ne wallahi maa ngi wàcc yàlla ne maa kadabani waxuma lu amul mooy lim wax dëgg la lan mu ne sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaquul mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam lu dégg muy wax ne la yakuunanna min ummati aqwaamun yastaxilluuna alxira walxariira walxamra walmacaazif mu ne moom dégg na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam naan la yakuunanna dina nekk wat naa dina nekk min ummati ci samaw xeet amagul jamono ji nekk bi dund ndax dafa selloon amul mu ne waaye wat naa ne dina nekk min ummati ci samaw xeet aqwaamun ay nit ñoo xam ne yastaxilluuna dañuy jéem a daganal alxirra mooy dañuy jéem a daganal la mooy euh, njaaloo ci force forme yu bari lañ koy tudde léegi nii lépp moom yàlla moom xam na ni lii njaaloo yastaxilluuna alxira gis di def façon mariage yoo xamante ne ni moom mariage yooyu baaxul ndax mariage boo xam ne yow yéen ñaar rek la ay nikaaxu sir yoo xam ne baaxul mooy ne euh, waa ji da gis am na ci yenn dëkk yu mu xewa comme euh, benn góor benn jigéen bu daje fenn bëggante rek ñoom ñaar rek après woo seeni gaay yu ñu xam seeni copain ñu ne mayante nañu après ñuy dund loolu minal xira lool ci cag ci ak jaay sa bopp la bokk ci euh, prostitution la mu ne am na ci nga dégg ñenn ñi léegi xoolal mais loolu sax dafa sori ma ne suñu dëkk yi prostituées yi amuñu carte carte lañ yor lé wallahi li yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waxoon amatina la yakuunanna dina nekk min ummati ci sama xeet aqwaamun ay nit yoo xam ne yastaxilluuna alxira dañuy daganal prostitution hay la la depuis kañ la dagan Sénégal daga yoo xam ne dara nga leen mënalul seeni carte lañu yor waaw bu am carte dañ naan la man bu am carte la yambar yi bari di fa dem ta mu nekk loo xam ne lu légal la Allahu akbar loolu rek lañuy daganal mu ne wal xariira dañuy daganal soie nga gis ñu koy tudd day noon tur naan noo soie bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag doon tere ak soie bii nii bokkul kadib loolu kàcc rek la soie soie la soie soie la xam nañ ni ñuy defe ni ñuy kiiwe weeru busa baali moo koy defal ci vers boobu lay jóge soit soit la mu ne non seulement dañuy daganalum njaaloo waaye dañuy daganal moo tax nga gis léegi ñu yombal yépp ay accès au préservatif ak contraception yi méthode yépp nga gis libération des mœurs yi télé yeeg seen télénovela yi léegi moom doyatuñu yiy jóge Brésil ak yooyu mais léegi ñoo koy defaral seen bopp xoola wolof yi léegi loolu rekk am koo ñu gis nag mu foog ne yow lay nax mais naxoo kenn yow naxoo kenn di ñii di làqatu di leen seetaan ñii moom amuñu ci benn vergogne sans vergogne ñenn ñi mooy ne léegi wolof yee koy def di defal seen bopp ndax lan dañuy copier nee na ñooy léegi gars yi waruñ leen koo yóbbal la production nag cinématographique locale nag dafa war a dox Allahu akbar moo ñu daganal njaaloo méthode yépp yombal naan non c'est que yi pour famille yi nga xam ne famille yi nga xam ne dañuy bañ neef loolu xam nga du dëgg mooy ne jubluwuñ ci nit ñi sëy mais ñu koy utiliser mooy étudiants yeeg collégiens yeeg collégiens yeeg ñooñu ak tamit làmbkat yeeg gars yi mel noonu mooy ñi ma bëgg a wax mooy jeunes yi ñoo koy def ñi nga xam ne takkuñ tous dara amuñu ko ñi ci yàqu ci ñoom mais ñooy def yooyu kon mooy ne yooyu la dañuy daganal yi nga xamante ne ni mooy njaaloo ba pare daganal soit farañ yem wal maasifa ak wal maasifa ak instruments musicaux yi guitare riiti xalam tabala yépp lépp ci yam loolu lépp ay instruments musicaux lañu yooyu yépp yeneen ci ma lay saab saab nee na am na ci sama xeet ñoo xam ne dinañ ñëw di jéem a daganal lool léegi yow léegi nan nga xamee ne kon lan moo tax nga ne dafa xaram ma ne nee déglu yastaxilluuna dañuy jéem a daganal mais lu ñuy jéem a daganal kay daa fekk daganul ndax bu doon dagan la yonent bi du ne dañuy jéem a daganal ndax l'islam dagan naag xaraam na tëj na ba yonent bi sàngoo suuf jeex na amatul nit kuy ñëw ci ginnaaw ak nu ngeen ko mën a jay ak sax bu dee dëgg la fu man di toll koo xam ne mooy taxaw naan lii dagan naag lii xaraam na loolu amul loolu moom amul boroom xam-xamu fuqaha yi ngay gis ñu koy def du dañoo dañoo toog di du xool lu leen neexa ah. ñooñu du dañuy toog naan lii dagan nag xaraamul de amul dañoo ñeme ñemewuñ yàlla comme ñun mooy li texte yi wax lañuy xool loolu xale bi ñuy yem boo dee loo xam ne lislaam ci boppam moo jàngale qiyaas ñu boole ci loo xamante ni ni ñoo yem voilà mais burul lool te surtout affaire ay lekk ak yu mel noonu mais l'islam da ko leeral ak yii nii dafa leer alxalaalu bayyinun wal xaraamu bayyin li dagan dafa leer li xaraam dafa leer seen diggante nag am na yoo xam ne moom leeru te buur yàlla moo bind mbir yi comme li yonent bi alayhi salaatu wax yii mu xaraamal yii mu daganal am yoo xam ne da koo bàyyi nekkul koo fàtte waaye rahmatan da yéen yërmande la pour yéen bu leen fi nekk di ci lim ñu toog a sonal seen bopp moo tax al aslu fil ashyaa'i al hill li nga xam ne mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagan ba mu des sëy wàllu sëy moom al aslu fil abdari abdari al haram li nga xamante ne mooy cosaan ci wàllu lu jëm ci wàllu sëy loolu moom mooy ak haram la moo tax fokk ñu naan ñaar ñëw sëy fokk lu leer wane ko du ay combine noonu rek ñu ànd ñu naan waa ñoom lan lu xew nii ñu naan gaa yi ñoom may nañ seen bopp wala yooyu déedéet déedéet loolu du baax ah. wala monsieur le maire a leen may te monsieur le maire moom du julli loolu baaxul euh, léegi euh, mooy ni yooyu li ñuy jéem daganal dafa fekkoon ne kon dafa xaraamoon ñoom ñu koy daganal te fii dilaalatul iqtiraan bi dafay dëgër lool bii moom moo tax dilaalatul iqtiraan ci usul mooy texte moo xam alxuraan la wala xadiis ñëw lëkkale mooy def cordination ay mbir yoo xam ne ci benn àtte comme yonent bi alayhi salaatu salaam ne yonent bi alayhi salaatu salaam Euh, dafa tere al asnaama mooy idol yi al xamra boole ci sàngara boole ci lan mooy kii euh, ad dama ak yooyu yooyu yëpp dañ leen ak xinziir wal xinziira yooyu mu leen tëkk lëkkale noonu mooy dafa am lu tax mooy ne yooyu yëpp dañoo sobewu moo tax dilaalatul iqtiraan bi foofu dafay dëgër sauf que du tout temps lay dëgër moo tax yenn yi du dëgër comme nit ne kulu min samarihi ida asmara wa aatu xaqahu yawma xasaadi lekk leen ci euh, li nga xamante ne mooy bu ngeen bayee ba récolte bi jot lekk leen ci non kulu min samarihi ida asmara lekk leen ci meññeef bi ci récolte bi bu dee ñor na waaye wa aatu xaqahu yawma xasaadi te na joxe li nga xam ne mooy àqu zakat bi war génn ci seenu mbay muy un bi kooku moom na ngeen ko génn bu dee mbay la moo xam ne asamaan si moo ko moo koy arrosé voilà kon nga génne ci mooy dana lekk leen te ngeen génne ci li nga xam ne mooy ak xam bés bi ngeen koy góobee tool bi ñépp xam nañ ne euh, azaka moom farata la waaye nga bay sa tool lekk ci du farata kon wa boobu nekk foofu wa kulu min samarihi ida asmara wa aatu haqqahu yawma hasadi wa boobu dilaalatul iqtiraan boobu di wa boobu nga xam ne day dajale ñaar yooyu loolu dëgërul ndax ñépp xam nañ ne ku mu neex nga bay sa tool jël lépp saraxe ko doo ci lekk benn mango bu dee toolu mango wala toolu orange nga bay lépp jël lépp daal koy jaay te doo ci lekk benn peppu mango ku mu neex nga def waaye nag génn ci bu dee mbay la mu ñu war a génne azaka bu boobaa nag mooy ne jour bi nga kiiwee comme dugub teeg yooyu bés bi nga ko góobi nga koy génne ñu xam ne ñaar yooyu bokkuñ mais loolu ay cas mais am na kaa yoo xam ne day dëgër mooy comme fii dafa dëgër que ne euh, yi dañuy jéem a daganal lan alxira te loolu dafa xaram mooy njaaloo wal xariira suwaa dafa xaram ci góor voilà ci góor baa ci jigéen wal xamra dafa xaraamal sàngara ñett yooyu mu boole fii wal maazifa ñeent yooyu ak instruments musicaux yi ñoom ñépp a àtte mooy ñoom ñépp a gaa yi nag ñëw ci ginnaaw di ko jéema daganal loolu mooy argument bi gën a rëy buy wane ne euh, euh dafa xaraam léegi loolu mooy li nga xamante ne ni benn argument la beneen mooy li nga xamante ne ni euh, ci wàllum xel dañu wax ci wàllum xel ndax gis nga euh, nu mu tudd argu lislaam da ngay gis dañ naan la lii moom euh, dafa nekk loo xam ne xaraamul shar'an wa aqlan wala naqlan wa aqlan dafa xaraam ci loo xam ne dañ ko toxal jëli ko ci texte yi soo alxuraan wala xadiis waaye ci mu xel rek tamit dafa xaraam ndax baaxul marduudun naqlan wa aqlan dañ koo rejeté moo xam ci texte yi ak tamit ci xel ci mu xel ñu ne léegi xoolal musique musique musique kënjën kënjën yi ñu xam mbalax ak yooyu Euh, kan mooy faral ñan ñooy faral di ko déglu yan façon type de nit ñoo koy faral di ko déglu est-ce que nit nit nit ni muy tege musique ba xam nga ma ne non mais ñoom mooy normal yi rek ma ce que nit yow ku baax koo xam ne am nga ci moom gëdd gu mag di nga ko dégg di nga ko fekk muy déglu musique ba pare nga continuer jàpp ni kii moom fa nga ko tegoon di ko fa teg loolu c'est relatif ma ne la waa léegi dañ dem ci beneen yow est-ce que yow sa kër yow pare nga mu ngir accueillir nit ku baax wala wali yu di teg musique di xaar di ko accueillir di ko def xam nga doo sa fukki kenn ak juróom ñeent xalaat boo koy def sax nga dégg mu sëriñ mee ngi ñëw da gaaw fay télé bi léegi euh, déglul loolu day wane ne baaxul ngir naaw xam nga loolu bële rek doyoon naa yii dañ la koy wax rek pour nga xam ne dafa xaraam teg léegi euh, déglul li nga xam ne moom la imaam alxaafiz ibn rajab wax alxanbali mu ne euh, wala bala ñu ñëw ci yooyu mooy ne loolu mooy avis bu njëkk bi que loolu mooy li nga xam ne mooy ne lii dafa xaram wax naa la ne am nañu ne ñoo xam ne dañ koy jéem a daganal teg ko ci kaw tala al badru alayna ak jigéen ñi dañoo yoroon seen duff yi di dóor te wax naa la loolu moom daif la wérul mooy nag lu wérul naka lañ koy opposé ak boo xam ne mu ngi ci sax imul bo imaamul Buxaari te am na yeneen yoon yoo xam ne même bu dee xadis boobu euh, imaam alxaafis daal dinay leeral foofu wax surtout rejeté waxu imaam Ibn bi nga xam ne moom dane xadis boobu euh, imaam al-Buxaari dane qaala Hishaam ibnu Ammaar te waxul xaddasanaa moo tax imaam al-Xaafis ne wala iltifaata ila abi Muhammad ibn Hazm al-Zaahiri al-Xaafis fii raddi maa axrajahu al-Buxaari min xadis abi Aamir wa abi Maalik al-Ash'ari an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne kantaa imaam al-Xaafis euh, nu mu tudd ibn Hazm al-Zaahiri moom kenn du mooy la duñu faale waxam jooju ndax dafa delloo xadiis bi que ne wala euh, xadiis bi comme que imaam alxaafis daal kii imaam al Buxaari yi da xaala qaala loolu euh, euh, day wane ne kon mooy ni mbir mi jokkaloowul ñe loolu imaam alxaafis daal dina ciy tontu te loolu xadiis bi am na ci yeneen sax mustaxraj al Ismaayili boo xam ne am na ci riwaay boo xam ne sax dane yi jaar ci beneen yoon boo xam ne comme ni mustaxraj yi di def mas nañ ko fi wax këne day ñëw mustaxraj eh, boroom téere bi day ñëw comme al ismaili comme ni Abu Nu'aym def ci sax imaam Muslim ak yooyu imaam al Buxaari mooy ne day ñëw ne man damay téere imaam al Buxaari baa ngi mu yéeme mu yéem leen ñu ne ñoom dañoo bëgg a bind téere bu mel noonu sauf que mooy dañuy riwaaye xadiis yi nekk ci saxiix imaamul Buxaari yi lañuy jël riwaaye ko mais ci yeneen yoon yoo xam ne du yoonam bi defee lool mais indi na boo xam ne dafa dem ba àgg que ne mbir mi nii la xaala haddathani Hisham kon mooy lool léegi mooy ñi sukkandiku ci wàllu talaal badru alayna mooy ne da'ifun na mooy def wérul comme niñ ko gise te imaam al wax ko imaam al na xajar daal di koy wax. kon loolu taxul ñu wax waaye nag l'islam dafa permettre ruxsa ruxsa mooy lan ruxsa mooy loo xam ne permission la ginnaaw azima comme ci julli buñ la julli ñeenti ràkka ci xabar mooy boo tukkiwul loolu azima la mooy par force koy def loo xam ni obligation la nit ki def léegi nag ñu ne la waaye Eh, inna allaha wadaa an as-saa'imi shatral non an al-musalli shatra as-salaa eh, eh, wa an as-saa'imi as-sawm comme li yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon Seydina Anas boobu bokk la nag Anas ibn Maalik beneen Anas la woon radiyallahu anhu ñëwoon fekk yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi di lekk mu daal di koy ne ko agsil ci añ bi wala ci lekk bi mu ne ko moom dafa woor mu ne ko jegesil mu ñëw mu a ko xanaa xamoo ne yàlla teggil na ki nga xam ne mooy aj mooy kii moo woor teggil na ko woor ak tamit ki nga xam ne mooy julli teggil na ko paaru julli mooy moitié bi mooy ci ñeent yi mu def ko ñaar mooy ne azima bi mooy ne ku tukkiwul azima bi mooy par force ñeent ngay julli ñu ne la nag bu dee da nga tukki rox sala mooy may nañ la nga wàññi julli ko ñaar ci kaw ñu ne euh, du farata comme waa jumhur wuuteeg xanafiya yi rahmatullah alayhi léegi mooy ne mais l'islam dafa euh, nu mu permettre que bu ne mbir mi euh, du du kii comme mariage loolu l'islam da cee ñu ciy góor ay duf duf mooy façon genre ndënd la yu araab yi doon yor mais yooyu pour jigéen ñi loolu pour jigéen ñi nga xam ne ñoom rekk ay nekk ah. pas comme nii am benn góor gu fa nekk yor taw bu ndaw daan ndorong tong tong yooyu du loola ah. ah non loolu amula ah. loolu bokku ci loolu bu dee loolu la dafa xaraam mooy ne foo xam ne jigéen ñi ñoom rek ka fay nekk te tamit affaire bi du foor bay génn fu ne voilà mooy ne ar-ruxasu loolu dañu koy natt ci fi muy fi ñu ko kii weer ah mooy doo ko dépassé manoo ci qiyaas di dem feneen mooy ne jigéen ñi lañ ko permettre bu dee comme dañoo nekk ci waa ci mariage boo xam ne ñoom rekk a fay nekk góor du fa nekk ay jigéeni neen tadu foor bay génn ci biti loolu moom permettre nañ ko bu dee ne mais à beneen condition bu dee tamit ñoom newuñu fa di fa wuññi seeni awra ci seeni seen biir ndax jigéen ak moroomu jigéenu jullitam mais amul droit di gis ci moom ay ay comme comme ni ko ñu bari fooge ah yu bari fii nga xam ne tem ñu nekk entre copines di fanaanandoo presque duñu sol dara wala loolu dafa xaraama ah. awraay jigéen ak jigéenu jullit ci moroomu jigéenu jullitam mooy comme góor ak góor jumbax bi ba ca ba ci fii ba ca euh, rukba bi mooy ba ci ba ci genou loolu amul droit di ko gis ah waxatuma laa muy sol ñuy soli short di nelaw ñoom ñaar loolu dafa xaram waxatuma laa ngeen di di fecc di wane seen awra yi fo loolu bu dee loolu day xaram voilà kon loolu il faut tamit mu leer te tamit ay riiteeg yooyu du fa ama ah. mooy ni ci cadre bi ñu ko permettre ci cadre boobu ngay yem ndax ruxsal roxsa doo ci jóge di dem ci leneen li ñu ko permettre ci cadre boobu fa strictement fa ngay yem te war ruxasu la tunaatu bil ma'asi lool qaida bu dee ruxsa yi kenn du ci mën a di ci jéem a euh, di ko yóbbu ci loo xam ne ci euh, euh, luy mooy yàlla la loolu boroom xam-xam yi rahmatullah dañ koy wax comme koo xamante ne ni Euh, mooy masala bi naan est-ce que waa ji nga xamante ne nii day tukki est-ce que am na mooy tukki boo xam ne moom dame euh, waa ju dëkk euh, Kaolack wala mu dëkk Dakar liggéey du lundi au vendredi samedi mi nag mu ne ah dégg naa ne njaarim tey suba samedi waaw soirée dansante bu mag a fa am tous les ténors fay daje mu jóge Dakar dem kooku est-ce que am na droit ne comme que damay tukki damay wàññi julli walla nga jóge Sénégal ne Bercy bi xew na Bercy bi jot na nga jóge sa dëkk Sénégal jël sa avion ñëw fekk ci Bercy walla nga jóge Lyon Bercy jot na nga dem Bercy wala nga jóge Valenciennes ne man naa dem Bercy fekke ji Bercy jot mu leer na ne mooy yàllaa tax a jóg wala nit ku jógoon ne man xaaral ma dem dajaje sama coro sàngam jóge fi dem di seeti sa coro sàngam foo xam ne distance bi war nga faa mën a wàññi julli est kooku am na droit wàññi loolu yenn boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi tëdd ci naaj wi ne loolu moom dafa xaraam kooku amul droit wàññi ndax lan ndax ar-ruxasu bil ma'asi ndax ki ñuy permettre di ko woyofal mooy koo xam ne dafa nekk au ci tukki boo xam ne euh, au moins lu mu mu baax la mooy boo xam ne dagan naa def voilà mais wala muy dem di tukki ci loo xam ne. dox mbokk wala loo xam ne farata la waa koom waaye koo xam ne day jóg mooy yàlla ñu koy yombalal doo koom day mel ni dañ koo dañ koy woyofaral mooy yàllaam googu moo tax ñenn ñi ne loolu dafa xaraam contrairement comme Hanafiya yi nga xam ne ñoom rahmatullah alayhi ñoom dañ ne de toute façon comme que ñoom seen principe de base mooy ne farata ku ku ku tukki da war a wàññi ñooñ moo tax ñoom dañ ne même waa day wàññi loolu mooy. ar-ruxasu laa tunaatu bil ma'aasi kon gis nga fii ndënd euh, yi ak yooyu dóor noonu ce n'est uniquement réservé pour les femmes entre elles te foofu du fa wane seen awra yi du fa def loo xam ne day génn cadre boobu bu fa ay riid yi amee ay soow ak mbalax bu boobaa bu baax te lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ne fas faslun bay ma faslu ma bayna alxaraami walxalaal ad-darbu bid-dufuuf was-sawt li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy intermédiaire liy tàqale entre lu dagan ak lu lu xaraam ak lu dagan mooy ci wàllu sëy lay wax mooy dóor ak duf dóor yooyu ngir la yëgle ko wax sawt ak lañ fay woy te ñoom gisoon nañ ni nga xam ne loolu lañ ko doon defe shattaana ma na hada wa ma yafalu annaasul an aka wuute entre ñoom liñ doon def ak ñun li ñuy def ah. kon ci cadre yooyu lañ koy permettre sino day xaram te yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiisu ar-Rubayyi bint Muawwiz ibn Afra radiyallahu taala anha wa ardaaha moom mi gisoon nañ ko ci nisaa'u xawla rasuul aleyhi salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhunna wa ardaahunna moom al Muawwiz bint no ar-Rubayyi bint Muawwiz radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañ baayam baayam defoon nañ tarjumaam di Muawwiz di doomi Afra euh, Afra moo mële loolu gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi moom xadiisam lan lay wax comme ni nga xamante ne nii noonu la ko imaam euh, al Buxaari raximahullahu taala anhu daal di solo imaam al Buxaari raximahullah dafa solo ci moom mu ne eh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa ñëw na ko noon imaam Abu Daawud ak Tirmidi solo na ko ak Ibn Maaja raxmatullah alal jamii mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa dugg ci moom bés bi nga xam ne ci lañ ko maye mu war a sëy mu sëy nee na mu ñëw toog ci lal bi ci sama lal bi nee fekk ay jigéen yoo xam ne dañuy doon dóor ci seen duff yi di di di di di di way waaye way bi lan la woon yan dum na min man qutila min abai yawma Badr ñuy jooy mooy di way di wax njàmbaaru ñi nga amal ne nii ñoom lañ rey ci samay baay man moom ñoom Ar-Rubayya ñi nga xam ne Badar lañ leen rey nga foog ne moos yow yow yow dinañ way koo xam ne sa bàyyi dee dinañ la way ak yooyu nga nekk fi di offrir ko wane say awra ak yooyu xam nga ne loolu wuute nag lii ñu xam li ñu ko xame léegi léegi bi nga xamante ne nee na loolu lañuy def nee na id qaalat na rek am kenn ci ñoom ku wax ci waykat yooyu ne wa fiina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi ne te mu ngi ci suñu biir yonent boo xam ne alayhi salaatu wassalaam comme ko gis nañ ko mu ñëw toog mu ne mu ngi ci suñu biir yonent boo xamante ne nii moom dafa xam li nga xamante ne mooy xew ëllëg mooy dafa xam xay Euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ndaw si di doon wax loolu ci waykat bi da'i haadihi wa quuli billadi kunta kunti taquuli ne ko bàyyil sa wax ji bul waxati ne mu ngi ci suñu biir yonent boo xam ne dafa xam li xew ëllëg loolu waxoon nañ bañ ci toxlee foofa que ne euh, ca nisaan xawla rasul que ne euh, radiyallahu anhu na alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu na que ne nit buñ lay waxal loo xam ne meloo noonu réellement na ko wax leeralal nga nga bañ a dugal gaa yi xam nga lii mooy xay bu complètement loolu yàllaa ko xam waaye yonent bi alayhi salaatu wasallam am na yu ko suñu borom doon xamal waaye comme kër kii da ko itlaaqal ku xam la ca suba joyal ko mën a ko déet baal sa wax jooju te nga wax continuer li nga xam ne moom nga doon wax euh, kon gis nañ ni ci loolu la ko saxi la ko permettre comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Hafiz ibn Hajar waxe mu ne wa axraja an-Nasaa'i imaamu an-Nasaa'i dafa solo min tariqi Aamir ibn Sa'd mu ne imaam an-Nasaa'i dafa solo ci yoonu Aamir ibn Sa'd mu jële ci Qurawa ibn Ka'b wa Abi Mas'ud al-Ansaariyayni radiyallahu anhuma ñu ne innahu que yonent bi alayhi salaatu wasalaam raxasa lanaa fii lahwi inda al-ursi que permettre na leen ñu dóor ci ndënd yi bu dee ne dafa nekk ci wàllu euh, ci mariage mu ne loolu imaam al-Hakim daal dina koy wéral euh, moom imaam al-Hafiz loolu wax waaye mu ne kanta xadiis bi nga xamante ni nii mu ne dane yonent bi alayhi salaatu salaam dane alinu nikaaxa feeñal leen feeñal leen mooy def leen ko ci kaw wane leen ak nikaaxa mooy mariage dafa war a siiw waru nekk loo xam ne moo tax mu doon wax dee leen ko siiwal alinu nikaaxa mu ne siiwal leen ko mu ne zaada tirmidi yu loolu imaam alxaakim moo ko solo ak imaam ahmad euh, ak imaam ibn Hibbaan këne moom muy xadiisu Abdullah ibn Zubayr mu ne boobu dane alinu nikaax yeneen ci maale saam dane feeñal leen li nga xam ne mooy sëy mu ne wa zaada Tirmidi wa Ibnu Maaja min xadiisi Aïsha wadribu alayhi bi duffi wa sanaduhu da'if kantaa sanad bi ne mu ne imaam at-Tirmidi ak imaam Ibnu Maaja dañoo yokku ne ci xadiis boobu ne wax ji ne na ci dóor ay duf mu ne loolu nag moom sanadam dafa da'if mu ne wali ahmad wa tirmidi wa nasaa'i min xadiisi muhammad ibn xaatib faslu ma bayna alxalaali walxaraam darbu ad darbu bi duf mu ne mooy xadiis biñ la wax sànq mu ne moom imaam alxaafis boo demee ci imaam ahmad ak imaam a tirmidi nasaa'i ci xadiisu muhammad ibn xaatib yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane li nga xam ne moo euh, mooy euh, séparer diggante li nga xam ne mooy li xalaal mooy mariage bu jaar yoon ak li nga xam ne mooy xaraam mooy ak njaaloo mooy dóor duf mooy da bëgg wax la mooy mariage dañ ko war a yëg loolu la ci jub mu ne wastadalla bi qawlihi wadribu ala anna dhalika la yaxtassu bin nisa lakinnahu da'if mu ne nga xam ne nag dañ ne mooy beneen abi bi ne mbir mi dagan na ndax talaal badru ak tamit ñu ne bii nii ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam xadiis bi ñu waxoon sànq dane wadribu alayhi bid dufuuf dóor leen ci duff yi bi alayhi bid duffi dóor leen ci ci yi di ci ci tëgg mu ne am na ñoo xam ne dañuy sukkandikoo ci wadribu ne loolu day wan ne ah, loolu wadribu yow ci ga ci conjugaison wadribu loolu bu doon jigéen la du wax wadrib na dóor mais wadribu loolu góor ñi lay waxal imaam alxaafis ne am na ñuy sukkandikoo ci lool que ne loolu day wane ne permission bi yamul ci jigéen ñi góor ñi sax ci lañ mu ne laa ci nawu da'if waaye wax naa la sànq ne loolu wérul wadribu boobu amul mooy ne wérul wadribu alayhi bi duffi wa sanaduhu da'if wérul mu ne wal axaadiisul qawiya fiiha al idn fi daalika linnisaa falaa yaltaxiqu bihinna rijaal li umuumi nahyi an at-tashabbuh bihin mu ne nag li nga xam ne xadiis yu wér yépp permission bi ci góor ci jigéen ñi la yem benn góor manu cee bokk te du ci bokk góor ñi duñ bokkuñ ndax cere sax ak leneen luy wane ne mooy cere ji nga xam ne dafa dañ ko joyal yi yonent bi alayhi salaatu salaam tere góor di niroog jigéen ñi comme que nag dañ koo permettre que jigéen ñi kon nag góor ñu bokkul ci kon mooy ne loolu te dafa cadré euh, loolu mooy li nga xam ne ci xadiis yi nga xam ne day wane yooyu mais kanta ay riitee yi ñu xam mais tabale yeeg gaa yooyu nga gis dommage même kii religieux yi nga gis ñu yor ko mais dara baaxu ci dara baaxu ci léegi euh, déggal imaam al-Hafiz ibn Rajab te loolu kenn gis nga musique musique moom yépp xam nañ li muy yàq li muy yàq ka tasaare boole ay jaxasoo góor ñeeg jigéen ñeeg yooyu mais moo ci gaaw nga xam ne non seulement nit ku yeewu rek laa wax de yow loo xamante ni comme la sama sëriñ ba doon wax naan euh, nga xam ne moom day transformer ñi nga xam ne az-zuhaadul ubbaad ilaa fussaaqin fujjaar musique moom surtout niñ ko xame moom boo ko déglu ko gis nga ñi gën a dëgg dëddu àddina dàqa jaamu yàlla da leen di transformer en fussaaqun fujjaar ñu nekk ay kaccoor yu mag nekk ay pervers yu mag bu yàggul bu ñu continuer ci loolu ñuy def euh, moo tax imaam ibn rajab rahimahullah mu ne mu ne gis nga innama kaanat dufuufuhum nahwal gharaabili wa ghinaa'uhum inshaad ash'aar al fi ayyaami huruubihim wa maa yashbahu dhaalika faman qaasa dhaalika ala samaa'i al-ash'aari al-ghazali ma'a ad-dufuufi al-musalsalati ay mooy yi nga xam ne allati fiihaa jalaajil jawaajili faqad axta'a gaayata al-xata' wa qaasa ma'a dhuhuuri al-farqi bayna al-far'i wal-asl imaam al-Haafiz ibn Rajab al-Hanbali eh, mooy turandoo imaam al-Haafiz eh, ibn Rajab al-Kawlaxi rahimahullah mu ne euh, kanta ka gis nga ñoom yii nii jigéen ñi doon yor doon ko euh, tëgg mais mooy yi mooy yi nga xam ne ay ay kii la euh, xirbaal la woon xirbaal mooy kii yoo xamante ne nii daanaka boo koy dóor boo ciy tëgg fooroon foorul day mel moo duf mooy duf rek danga koy dóor noonu mais daanaka foorul du génn bu baax mu ne yu mel noonu la woona ah. waxi naa uhum kantaan ak way yiñ doon way inshaadu ashaaril jaahiliya mooy poème jaahiliya yi loolu lañ doon way te gis nañ sànk ci hadiisu Rubayya bi lan lañ doon way dañ doon way lan li nga xamante ne nii mooy njàmbaaru baayam yi ñu rayoon Badar fii ayyaami hurubihim mais est ce que mooy yi nga xam ne comme yi Imrul Qays doon wax nga xam ne ghazal yooyu nga xam ne li wax euh, taaru jigéen ñi di décrire li ci wax wax yu poussé ta bon est ce la wax mu ne déedéet fii ayyaami hurubihim mooy yi nga xam ne loolu lañ doon way yawaa jaahiliya bi période anti-islamique shu'ara yooyu avant l'islam di ñëw yooyu ñu doon way laata l'islam di ñëw ñoom yooyu lañ doon way comme genre ay mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ka julmuudi saxrin mithlahu saylu min ali yooyu imru doon wax lu mel noonu lay wax wala yi nga xam ne moom la ñoom antara doon wax hal la sa'altil xayla yabnata maliki in kunti jaahilatan bimaa lam ta'lami yuxbirka man wa man shahida al-waqi'ata annani aghsha al-wagha wa aghshu 'inda al-maghnami yu mel noonu lañ doon wax wa mudajjajun kariha al-kumaatu nizaaluha yu mel noonu lañ doon wax mooy di wax xeex yi nañ fa doon gañ fa nekkoon mi karrin mi farrin di avancer ak sama fas di dugg ci xeex bi di rey tey génnaat di jëli doole ñëwaat. dellu songa mi karrin mi farrin muqbilin mudbirin ma'an noonu yooyu lañ doon way ci seen ci yi léegi nga xam ne wayu xaram yi nga xam ne lépp ci mbëggeel la jëma yoo xamante ni li sëriñ bi wax sànq ko ku ku ku ku dëddu àddina sax boo leen dëddu léegi nga nekk kàccoor bu mag international léegi mu ne moom imaam alxaafiz ibn rajab rahimahullah mu ne yu mel noonu lañ doon wax wa ma ashbaha dalik ak yu niroog yii nga xam ne ñoom lañ doon wax fii ayaami xurubihim ci seen jamono yiñ doon xeexa fa man xaasa daalika képp nag ku ñëw ne damay qiyaas mooy damay def deuxième raisonnement par analogie ne comme que dañ doon def yooyu musique yooyu mooy wan ne kon ñun suñu yi baax na mu ne képp ku ci sukkandikoo ba naan day qiyaas ala samaa'i ash'aril ghazal di déglu way yi nga xam ne day wax ci di décrire faab yeeg seen taaraay ak yooyu di wax ci wàllu mbëggeelu neen bon ba pare waxuma la yem ci décrire wax yooyu mais yem ci di dóor ay dufu di tëgg bu baax al musalsala yi nga xamante ne nii waaye ñépp xam nañ ko ñun sénégalais moom xam nañu li muy wax nii mooy yi nga xam day am julaajil mooy comme jal-jal yooyu bi daara ci jul-juli mooy yooyu noonu di yëngatu bu baax xarang rang rang rang yooyu mu ne yu noonu képp ku co ne leen dañu naan da ngay jéem xiyaas naan loolu day war ne suñu bi baax na faqat dëgg dëgg axta ak raayatal xata kooku moom moom moom moom tartis na juum na juum ne fa dayam juumte yam waqaasata nag mu ngi fi nekk naan day jéem a qiyaas di def raisonnement par analogie waajooju ma zuhuril farq bayna al far'i wal asl ak ni nga xamante ne ni ndax qiyaas mooy ilxaaqu far'in bi aslin li illatin yajma'u baynahuma fi al hukm qiyaas mooy da ngay jël ñu ne la euh, mooy raisonnement par analogie ñu ne la euh, événement bii dafa xew a lañ koy tudde ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam teg si ñëw na ci walla alxuraan ñëw na ci walla sunna sauf que beneen bi ci tegu moom dafa am xew-xew bu bees boo xam ne muy moom lañuy wax xew-xew numéro B moom nag dafa ñëw mais gisuñu benn texte bu ciy wax clairement bu fi wax ne amul de neel clairement gisuma texte boo xam ne ndax maa faratna fil kitaabi min shay maa faratna fil kitaabi min buur yàlla nee nag téere bi amul dara lu ma ci bàyyi muy alxuraan sunna bàyyiwu ci dara lu ne leeral na lu dul yi nga xam ne dama ko bàyyi mais ngir yërëm leen rahmatan bikuma dama leen a yërëm waaye fàttewu ma ko laa nisyaanan bu dama koo fàtte léegi euh, mooy kon danga naan boo xam ne événement bee moom ñëw xew xew-xewu jamono walla ci xew léegi mais gisuñu ñu xool texte yi alxuraan ak sunna mais gisuñ ci luy wax lool mais est-ce que dama naan kon léegi nañ bàyyi mu daal eh, da ngay def qiyaas mooy dangay ngay def raisonnement par analogie da ngay xool texte yi nga am lan moo fi niroog événement bi bi xew léegi boo gisee ne a ah, niroog moom léegi da nga ñooy il faut ñu niroo ci lépp li illatin mooy il faut yow li nga bëgg a àtte pas lépp lépp mais li nga xam ne mooy li nga xam ne moom la ñu niroo te nga bëgg cee àtte nga gis ne ah mu ngi ci A mu ngi ci B bu boobaa nga ne kon B àtte A la yor li illatin jaami'atin moo leen dajale baynahuma fil hukm ci àtte mu ne nag képp nag kuy jéem kii mooy yow li nga def waxaasada kook day jéem a ma zuhuril farqi ak ni nga xam ne noonu la leere ak wuute bi nga xam ne moom la wuute entre al mooy li xew léegi suñu façon musique yu bon yi ñu xam te bu léegi la xewa ah gis nga Ibn Rajab euh, al-Hanbali mii doon ko wax mais moo jiitu ñoom ama imam Ibn moom moo njëkk bind Fathul Bari mais àggul imaam al bo imaam al bi ibn Hajar ñëw bind Fathul Bari imaam al-Hafiz ibn Rajab euh, euh, rahimahullah moom xamoon na yooyu ah mooy ñoom doon ko yëg moo tax muy wax nii ne képp koo xam ne dafay nekk di jéem a xiyaas ci suñu yii yi nga xam ne moom la nit ñiy def al-Ghazal di ci wax di ci wane taaru jigéen ñi di ci nga xam ne lépp di décrire seen forme yeeg yooyu teg ci di ci dóor ay instruments musicaux ak yooyu. kooku kooku kooku moo juum fa dayoog juum yem te mu ngi jéem xiyaas loo xam ne tab te li muy xiyaas moo ko gën reer ne la muy sukkandikoo ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasallam loola doon xew ak léegi mais xoolal gap bi nekk seen diggante waaye yow mel ni tuubaat nuwaat sut kii sori waaye niñ soree nga bëgg leen ne ñoom ñooyam kanta loolu la imaam al-Hafiz ibn Rajab wax kanta al-Izz ibn Abdissalaam sultaanul ulamaa moom mooy le sultan des savants rahimahullah comme boo demee ci talbiisu Iblis di nga ko fekk waxu imaam al-Haafiz ibn Rajab bi boo demee Nuzhatul Asmaa fii mas'alati samaa di nga ko fa fekk imaam al euh, euh, nu mu tudd euh, al-Izz ibn Abdissalaam rahimahullah moom dane amal uud wal aalaati al-ma'ruufa zawaatil awtaari karrabaaba wal qaanuun fal mashhuuru minal madaahibil arba'a anna ad-darba bihi wa samaa'i haraam dane kantaa riiti al-uud riiti yéeg alaatul maaruufa mooy instruments musicaux yi nga xam ne moom époque am yooyu lañ xamoon nga xam ne day am al awtaar yooyu di am yi ngay xalam yi ngay dóorat di ci riitee ak kii trompette yeeg bu doy trompette yi pimp yooyu jazzman yi yor ak gaa yooyu ak façon yooyu yépp ak mbalaxmaan yeeg gaa yi nekk ci foofu ak solomaan yi kar rabaaba ñoom nag temps yooyu loolu lañ amoon rabaaba ak xaanun noonu lañ tuddoon muy joxe exemple ñun tey bu doon naan dañ naan trompette yeeg jazzman yeeg gaa yooyu mbalaxmaan yeeg soolmaan yeeg saawunkat yu mag yi ñu xam te mu leer léegi ci suñu jamono. mu ne loolu fal mashhuur li siiw min al madhahibil arbaa ci ñeenti madhab yépp xanafiye xanafi maliki xanbali shafi'i xanbali anna darba dóor ci yooyu di ko di ko jouer violon yeeg yooyu bii ak wa samaahu ak di ko déglu xaraamul daf xaraam loolu mën nañu yem foofu ci masala boobu loolu mooy lan mooy ne yooyu yëpp dafa xaraam te argument bi dëgër mooy li yonent bi alayhi salaatu wax am na ñuy ñëw ci sama ginnaaw ñoo xam ne ay nit sama xeet wi la yakunanna min ummati aqwaamun ay nit yoo xam ne yastaxilluuna dañuy jéem a daganal al xarra al xirra boog al njaaloo prostitution wal xariira ak soie wal xamra ak sàngara ay gars yi naan léegi champagne la te moom waxul woon champagne whisky la bii rosé la bii moom daanaka doo boo ko naanee du la yëngal ak yooyu yépp xaraam yépp ci yem bii moom ci euh, yi ñuy defare ci ci ci ci ci tàndarma yi rek lépp a yem maa xaamaral aql fa huwa xamr lépp loo xam ne day nëbbum xel nga naan ci bu ndaw ak toq moom nga naan ci lépp yam gis nga quatre yi ñuy ñaf waa ji naanu bideelu sàngara yow boo ci naanoon benn toq yéen a koy yem yéen ay bokk quatre yi wala ñu ne léegi mu ne kon wal xamra ak wal maazifa ak instruments musicaux yi loolu da xaraam fi ñu ko permettre te dar bu duf lañ may mooy ci wàllu ci ak yi nga xamante ni ay genre fête la yi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasallam da koo may te loolu pour jigéen ñi la ko may ak ñi nga xamante ne nii ñoom la concerné wallahu taala alam kon euh, mooy euh, euh, walla mooy ne léegi walla kon loolu gis nañ ne euh, ci côté talaal badru alayna wax nañ ci ci wàllu sanadam wérul matn bi ca la wax wax jaroon am moo tax imaam Ibn al-Qayyim ne saniyatul wadaa bañ ca tudd mooy wane ne kon bu jamono ji mais wax nañ ne mbir mu wérul te pour bi ci sëkkandikoo nag naan jamono jii daal jamono jee ci loo xam ne wérul moom euh, moom mooy wérul léegi kon yeneen ci alayhi salaatu wasalaam naka lañ ko doon accueillir xam nga loolu waxoon nañ ko ci jataay bi weesu que ne ñoom li ñu doon wax euh, ñoom dañ doon wax naan ci riwaaya bu xaakim boobu naan jaa a Muhammad jaa a Muhammad jaa a Rasulullah jaa a Allahu akbar jaa a Muhammad loolu lañ doon wax te loolu mooy lan mooy fii nii ñu yem léegi euh, ba pare ñëw na ci saxi imaamul Buxaari yi moom rahimahullah mooy xadiisu Seydina Anas bi radiyallahu taala anhu moom dane ñoom liñ doon wax jamono euh, lii wax naa la mooy riwaaya imaam alxaakim bi jaa Muhammad jaa sallallahu alayhi wa sallam jaa Muhammad jaa rasulullah allahu akbar jaa muhammad loolu lañ doon wax alayhi salaatu wassalaam kantaan ak ci riwaaya imaam al buxaari bi imaam jaabir eh, anas ibn malik nee na fa qiila fi l madina biir madina ñu ngi doon wax jaa nabiyullah jaa nabiyullah fa ashrafu yanzuruuna wa yaquluuna jaa nabiyullah fa aqbala yasiru xatta nazala ila aaxiril xadiis mu ne moom ci riwaaya imaam alxaafiz eh, eh, imaam al buxaari bi seydna anas dane bi yonent bi alayhi salaatu salaam akse mu ne fa qiila fil madina mooy ci baabu hijrati nabi wa ashaabi ila madina mooy riwaaya boobu dinañ ko gis insha allah ci jotaay bii di ñëw mu ne nit ñuy wax foo madina naan jaa nabiyullah yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw na jaa nabiyullah yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw na fa ashrafu yanzuru ñuy yërndu ñii di yëndu ci seen fenêtre yeeg seen kër yeeg seen néeg yi wa yaquluuna naan jaa nabiyullah dikk na yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam loolu benn la mooy yoolooy accueil bi nga xam ne loolu mooy li mooy li wér que ne noonu lañ accueillir yonent mi alayhi salaatu salaam te loolu wax naa la mooy bi mu jógee Quba di dugg biir Medina loolu dañ ko wax fii ndax munaasaba bi fi ñu ci agsi mais dinañ ci ñëw après ci jotaay bii di ñëw insha ndax ñun ñu ngi Quba léegi mu ne euh, sa loolu mooy riwaaya Seydina Anas bi kanta riwaaya imaam al-Bara ibn Azib bi radiyallahu anhu tam ngi ci imaam al bu imaam al Buxaari yi soloo na ko riwaaya boobu tamit masoon nañ ko fi gis mais àgguñoon fii mu ne summa qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam famaa ra'aytu ahla ahlal madina farihuu bi shay'in farahahum bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam xatta ja'ala al imaa'u yaqulna qadima rasulullah moom imaam Aazib eh, imaam eh, eh, al-Baraa ibn Aazib radiyallahu ta'ala anhu wa an abiihi Aazib ci xadis boobu ñun gisoon nañ ko mooy xadis ba nga xam ne ci la doon wax dikkug yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak looloo di nettali mu ne ginnaaw gi mooy bañ ne Seydina Omar ana ana kii mooy dane ki njëkk a ñëw mooy Musab ibn Umayr ñoom Bilal ñoom Sa'd ibn Abi ak boobu après Seydina Omar ñëw ànd ak vingtaine ñu ne ko ana yonent mande sa mu ne ngi ñëw sama ginnaaw mu ne ginnaaw gi yonent thumma qadima an-nabi yonent mande saab saab ñëw fama ra'aytu man al barade masumaa gis alal madinati ñu waa madina kontaan seen kontaan bi ñu kontaan bés bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dikkee ci ñoom ndax kontaan ci moom mu ne ba xatta ja'ala imaam ba jigéen ñi yaqul nañu ngi naan qadima rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasallam agsi na di ko wax noonu moom la lee yem rek jaa a mooy dikk na qadima mooy riwaaya bil maanaa la jaa a dikk na kii dane qadima waaye tamit man na sax riwaaya bil maanaa mooy ne même chose kii ñii lañ naan jaa a Muhammad après ñu naan jaa a jaa Muhammad allahu akbar qadima rasulullah man soo mooy dikk na yonent bi alayhi salaatu wasallam dikk na ah, mu am ci beneen riwaaye boo xam ne ah, moom dane ah, al boo xam ne imaam Muslim ibn al-Hajjaj moom moo ko solo cette fois-ci mu ne fa Sa'id ba léegi bu imaam Bara ibn Azib mu ne fa sa'ida rijaalu góor ñi daal di yéeg wan nisaaw ak jigéen ñi fawqal buyuuti ci kaw kër yi moo yéeg ci étage yi bu doon ci kaw terrasse yi lañ ne woon wa tafarraqa alxilmaanu wal xadam mais jigéen ñi xale yeeg booy yi liggéeyal waa dëkk bi xale yeeg booy ñu daal di tasaaroo ci mbedd yi yu naa daw na ñu nga yuuxu di wax naan yaa muhammad yaa rasulallah yaa muhammad yaa rasulallah ñu ngi naan yow naan di woo yonent mi alayhi salaatu wasalaam bi ñu ñëwee noonu lañ ko doon accueillir foofu naan ko yaa muhammad yow muhammad alayhi salaatu wasalaam yaa rasulallah yow ndaw yàlla yaa muhammad yow muhammad yaa rasulallah yow ndaw yàlla lii mooy li nga xamante ne ni mooy li nga xamante ni mooy li nga xam ne moo gën a dëgër wallahu taala alam te gis nga qissatu euh, euh, euh, tala al badr boobu non seulement wax nañ la ñenn ñi dañ ne bi ñuy dugg Medina la am ñu bi mu jógee Madina waaye imaam as-Salih yi moom nee na so toxal na jële ci al imaam al-Maqrizi këne way woowu ba yonent bi alayhi salaatu wassalaam jógee Badar la woon nga gis ne kon loolu mooy ñetti wax ci munaasabaat yi nga xam ne moom lañ ne ci la kii nii indi ci la lii xew talaal bat waaye gis nañ ne loolu dëgërul li nga xam ne mooy li gën a euh, wallahu taala alam ci li yoon mooy li dëgërul comme lu imaam alxaafiz al iraqi wax ak taalibeem bi imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhim kon xam naa tey dañuy yem foofu kon loolu jëlal nañu kii ñu ngi xubaa waaye noonu la euh, mooy kon ñu ngi xubaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, agsi Quba ci waa Banu Amr ibn Awf kon ñun foofu noonu lañu yem boo fàttale ko mooy xadiisu bi nga xam ne imaam al Buxaari rahimahullah moo ko soloo jële ko ci Seydina Urwat ibn Zubayr mu ne fa labisa euh, mooy bi mu agsee foofu ci Quba mu daal di fay nekk xatta nazala boog ba ni mu wàccee bihim fii Bani Amr ibn euh, Awf mu si foofu ci Quba te loolu bésu altine la woon ci shahri rabi'al awal yooyu gisoon nañ ko bii di ñëw nag ñëw naka la nekke woon foofu muy suñu laaj yañ mujj woon laaj tey euh, waxtu yu mayuñu euh, yiñ ci gis dafa xaw a gudd ñu àgg ci yooyu mooy naka la fa newe woon mbir Quba ñaata fan la fa def ak euh, lan moo fa xew après